wala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi a ah, ñu ngi woon ba léegi ci la onze muy fukkeelu at mi ak benn ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tombe woon ak feebaram bi moom salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi gisoon nañu ñu ngi woon fi nga xam ne ci lay digale Seydina Siddiq mu daldi jiite nit ñi ci julli yi naan muru aba bakrin fal yusalli binnaas gis nañu ba mu ko njëkkee dal julli gee la woon mu sangu ñett yoon ngir jóg waaye mu jul àntu muy muy wax nañ jiital Abu Bakar sayyidatu Aïsha daldi intervenir ne inna aba bakrin rajulun asiif ci yeneen riwaaya rajulun raqiiq ida qaama fi maqaamika lam yasma lam yastati an yusalliya binnaas mu ne seydina abu bakar mu ne yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam abu bakar dafa nekk koo xam ne ku tooy xol la ku gaaw a jooy la buy jàng alquraan bu taxawee fi ngay taxaw ngir jiite nit ñi du leen mën a jiite ndax kenn du ko dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam répété waat wa aada muru aba bakrin fal yusalli binnaas digal leen seydina siddiq digal leen Abaa Bakr radiyallahu anhu mu jiite nit ñi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha waxaat la même chose yonent bi salaatu wasalaam wax lool mu mu mu wax yaay yaay Xafsa ci wet gi ne ko ba pare ne ko woon bul Abubakar bu ko digal mais fa Umar digalal Umar moom mu jiite yonent bi aleyhi salaatu wasalaam insisté bi mu ko defee ñaar yoon nag après mu gis sayyidatu Xafsa mi ci wet gi soxnaam yaa ngi fa woon alayhinna ridwaanullah mu ne ko qul li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam inna aba bakrin rajulun raqiq ida qaama fi maqaamika la yastati an yusmica annaas bi bukaa'ih saydatu xafsa wax li saydatu aysha wax ne yonent bi alayhi salaatu fa mur Umar waaw ne ko Abu Bakar kat yow yonent bi alayhi salaatu salaam xol bi daa gaaw a tooy lool buy jàngal Qur'an buy jàngal Qur'an di jooy radiyallahu anhu kon nag te bu fa taxawee kon di jiite nit ñi du mën nit ñi duñ dégg kon nag fa mur Umar digalal sama baay di Umar yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne fa inna kunna la sawaahibu Yuusuf inna kunna la sawaaxibu yuusuf waaw muru aba fal yusalli binnaas waaw mu ne inna kunna yéen jigéen ñi sawaaxibu la sawaaxibu yuusuf yéenay mbokk yu seydinaa yuusuf yu jigéen yoo yële waaw ma waxaat muru aba bakrin digal leen aba fal yusalli binnaas mu jiite nit ñi gisoon nañu passage boobu li nga xam ne moom la ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jublu woon inna kunna la antunna sawaaxibu yuusuf ci yeneen beneen bi wala inna kunna la sawaaxibu yuusuf wala inna kunna sawaaxibu yuusuf waaw gisoon nañ li nga xam ne noonu la ko al imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah daldi woon kii ci kitaabul azan lim ci waxoon ne loolu mooy niru nirule gi nga xam ne moo am diggante Zulayxa ak ki nga xam ne mooy as-sayyidatu Aïsha mooy wane ci biti loo xam ne du loolu moo leen tax a jóg comme na nga xam ne noonu la Zulayxa alayhi alayha ridwaanullah na nga xam ne noonu la defoon Ah. wane ne daa invité jigéen ñi di leen teral ndekete yoo loolu taxu ko woon jóg loolu kese taxu ko woon a jóg waaye ngir buñ gisee ilaa xusni yuusuf buñ gisee taaru seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam ñu man ko utal ngànt ne kii kat kon nag ñun lañ doon wax naan imraatul azizi kat turaawidu fataha du nafsihi ko defee dootuñu ko wax waaw ay imraatul aziz waay suñu premier ministre bi équivalent turaawidu day sàkku ndeysaan tey yooyu moom moo doy waar ajaa doy waar bu doon waxi tey waaw turaawidu fataha an nafsihi mbooyam sa de la doon lay doon sàkku xad shaghafaha hubba da ko ëmbaloon cofeel moom ci moom moom la bëggoon waaw léegi te yoolim nekk ci kër gi yépp mu ngi daaj bëtam ci moom rek waaw rumeur bi dem ñoom ñu koy waxtaanee ngir nag loolu deñ mu invité leen ci biti ñoom ñu foog dañ leen di teral ndeke lii la bëggoon Sayyidatu Aisha it mbubboo ne Seydina Abu Bakar day bari daa bari lu muy jooy te buy jàngal quran day jooy kon du mën jiite nit ñi kon yeneen timaale saa saa ndax duñu dégg waaye lam ca naroon waxal na ko boppam wat naa ci yàlla ne waxuma ko woon lu dul li yasrifa pas li yusrif waaw li yasrifa sarafa yasraf ah li li yasrifa sarafa yasrifu li yasrifa mooy mu deñoon mu dindi moom yonent bi aleyhi salaam loolale imaama gi bëgg mu def mu jiite mu dindi ko na xam naa ne ku njëkk a taxaw place yonent bi alayhi salaatu salaam lu xew virgule bu xew lu lu wuteeg na muy war a kiiwee rek nit ñi ci yow lañuy dal waaw mu bëggoon nag mu mu fa mu fenqal ko sama baay di Seydina Siddiq eh, eh, li al imaam al wax nag radiyallahu anhu wa raxima loolu mooy li gën a dëgër ci mbir mi sinon moom ci boppam nee na moom al imaam al nee na sawaaxib bi am na am na ñeneen mu ne am na ñeneen ñoo xam ne leneen lañ ci wax waaw mu ne wa waqaa fi amaal ibn abdissalaam anna niswata atayna imra'atal azizi yudhirna ta'nifaha wa maqsuuduhunna fil baatini an yad'u an an an an yad'awna yuusuf an fi siyaaqil aayati maa yusaa'idu maa qaal al imaam al xaafis mu waqa'a rot fi amaal ibn abdissalaam ci kene jigéen ñoom ñoo dikkaloon euh, jabaru al kilifa ga ngir lan yudhirna ta'nifaha bi ñu ñëw ñoom comme ñoom ñoo invité elles se sont invitées toutes seules <laughs> ñoo ñëw fekk ko ci genre presque pale bi en tout cas euh, ci wolof yi primature <laughs> bu dee këru premier ministre <laughs> ah walla la lanterne ci tubaab yi résidence de la lanterne fële waaw en tout cas nga xam ne en général premier ministre bi lees koy baal ah ñoom ñoo fa ñëwoon ngir lan ngir lan <laughs> ngir euh, ñu ñu ñu yedd ko waaw waaw ñëw nag ngiru xamal ko nag lii ñu yëg nag yow xam nga ne kilifa gu toll ni yow sang bu toll ni yow yow Zulaykha xaa ah. amoo dara looy def nga def lii ñu ne ñoom ñoo ñëwoon invité seen bopp ngir yedd ko ne woon dañ koy ku yedd ci loolu te seen objectif nekkuloon dara ngir buñ demee ñu woowaale naa Yuusuf ñu gis ko <laughs> daal di koy sàkku mais xam nga <laughs> mu ne kaza qaala lii de la wax <laughs> walaysa fi siyaaqil aayati amul dara nag ci ni aay bi tëdde ah maayu yusaaidu maa qaala luy dëgëral lii luy jàppale lii mu wax moo tax li wax jii moom da koy gis xam ne lii dëgërul moom moom alxuraan lu wax da moom moo leen woo moo leen invité waaw moo leen invité ngir ngir ngir la ko gaay la ko la rumeur yi loolu ana fan moo fi ñoom ñoo fi invité seen bopp ñoo fi invité seen bopp amu fi place hmm? ñoom ñoo fi invité seen bopp amu fi place parce que alquran li bu wax dafa leer moom moo leen invité fa fa lamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna mu ngo wa atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alayhinna waaw moom ba mu déggee rumeur bi ak gaa yi dekk ñu ngi koy waxtaane arsalat ilayhinna ci la leen yónni invité leen comme ni ñu ko waxoon wa atadat lahunna muttaka'a moo tax <laughs> loolu moom dëgërul amaana cheikh ba mu ko doon bind euh, bàyyiwu ci woon xel peut-être sawaaxib bi moo ko yóbbaale pluriel bi mu doon moo tax al imaamul xaafiz rahmatullah alayhi commencé commencé leeral affaire boobu ba pare waaw commencé leeral sawaaxib këne sawaaxib la wax waaye ki mu ci jublu kenn la saaxiba waaw daf ko def pluriel waaye jublu ci ñëpp de ki mu ci jublu kenn na lool mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng wallahu taala alam léegi nag bu ñu continuer fi nga xam ne fa lañ yemoon ñu ngi kon ci muru aba bakrin fal yusalli binnaas après bi mu commencé julli ci fan yooyu yépp comme niñ gisoon riwaay bi jiitu woon bi ñu gisoon bu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ak ne fan yooyu yépp bu Musa ibn Abi Aïsha mu jaar ci yoonam radi rahmatullah alayhi ne fan yooyu yépp kan moo doon jiite sayyidna Abu Bakr wa salla lahum abu bakr tilka al moo leen jiite fan yooyu yépp que ne yonent mi alayhi eh, benn rek la fa ñëw benn yoon kese la ñëw jiite leen waaw mooy fekk Seydina Abu Bakar di jiite mu jiite leen waaw benn yoon kese la waaw léegi nag eh, tekk waxoon nañ la ne ci fi kantaa ci feebar bi moom jiite woon na leen biñ ko sànnee biñ ko sottee juróom-ñaari baag yi ñëwoon na jiite leen sinon après boobu bi nga xam ne ci lay digal Abu Bakar muy jiite nii benn yoon kese fan yooyu yépp julli yooyu yépp ba ni muy génne àddina Seydina as moo doon jiite ba mu des benn yoon te julli boobu tisbaar la woon comme ni ko riwaaye bi ñu gisoon leera woon bu Sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha léegi nag mooy boo seetloo après yonent ma saa saa bi mu yëgee tan quelques fan après benn jour ci tisbaar bi dafa ñëw euh, riwaaya yi ñu gis yépp dana na Siddiq di waaja euh, deltu gannaaw ngir reculer mu ne koy an makaanaka desal sa kanam mu wax ñi ko doon jàppoo teg leen ma ci wetam hein loolu xam nga yooyu lu bari waaye sayyidatu Aisha la mais am na ñeneen ñu ko solo naka noon gisoon nañ bu Mawlana Ibn Abbas junjoon nañ ko li al imaam al xaafis doon wax te xadiis boobu al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn solo na ko noon al imaamul ak al imaam Maaja raxmatullah alayhi al imaamu mu ne haddasanaa Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida mu ne xaddatanaa nettali na yaxya ibn zakariya ibn abi zaida maymuun ibn fayruz abu said raxmatullahi alayhi alhamdaani raxmatullahi alayhi moom nag kii la woon euh, qaadi la woon hmm? alkuufi alqaadi raxmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatani nettali nañu abi wax nañ baam ne zakariya ibn abi zaida xaalid ibn maymuun ibn fayruz abu yahya alhamdani moom it kuufi la woon qaadi la woon qaadi qaadi voilà qaadi ibn qaadi <laughs> yahya ibn zakariya yahya qaadi zakariya qaadi voilà <laughs> mooy nag daa daa daa jaar fa baayam jaar rek waaye du lu mu de du poste bu mu doon déedéet déedéet daa faire ses preuves <laughs> an abi isxaaq mu jële ci abu isxaaq amr bn abdillah bn ubayd abu isxaaq alhamdaani assabii alkuufi ah xam ngeen ko abu isxaaq assabii moom la ah moo gën a siiwe ci noonu raxmatullahi alayhi an al arqam ibn shurahbil mu jële ci al arqam ibn shurahbil al awdi alkuufi raxmatullahi alayhi an ibn abbaas moo jële ci abdallah ibn abbas ibn abdulmutalib ibn haashim ibn abdi manaaf alqurashiyu alhaashimiyu abul abbas albahru xabrul umma wa tarjumaani alqur'aan mu ne annahu qaal mu ne lamma marida annabiyu bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam feebaree ah amara aba bakrin an yusalliya binnaas waaw dafa digal Seydina Abu Bakar mu jiite nit ñi waaw dafa digal Seydina Abu Bakar mu jiite nit ñi summa wajada xiffa wax naa la summa bi mooy du premier bi mu ko digal rek la yëg déedéet après quelque fan après wala ci suba ga wala yooyu mu yëg en tout cas benn ci julli yi te tisbaar Sayyidatu Aisha leeral nañu ko mu yëg ak tan mooy feebar bi woyof na wàññeeku na fa xaraja mu génn moom salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi mu ne fa lamma axassa bihi abu bakrin araada an yankusa bi nga xam ne ci la ko seydina siddiq yége mu ngi jiite nit ñi waaye am na kuy ñëw mu bëgg dellu gannaaw fa a ilayhi nnabiu sala allahu alayhi wasallam yonent bi alei satu salaam def ko signe pour mu taxaw fi ne fa jalasa ilaa janbi bi bakr mu ñëw toog gis nañ ci neen riwaayu dane ajlisaan yi ñi ko jàppoo woon la ne toog loo leen ma ci wetam ilaa janbi toog loo leen ma ci wetam mooy teg leen ma ci wetam waaw fa jalasa mu toog ilaa janbi bi bakrin ban côté an bii nii <laughs> mu ne ci càmmoñam côté càmmoñam lañ ko la toog moo tax mu ne wastaftaha min al aayati allati intaha ilayha abu bakr waaw mu continuer mooy bi mu ñëwee commencé waatul faatiha wala en tout cas fam ko fekk muy tari famu ci yem foofu la continuer waaw fa Seydina Siddiq yem loolu nag waxoon nañ la li imaam al-Hafiz doon wax ne ñenn ñi looloo tax ñu ne affaire bi suba la alors que du loolu <laughs> mu ne mais buñ nee ndax ndax ndax le riwaay bi wastaftaha min al ayati allati intaha ilayha Abu Bakr radiyallahu anhu ndax dafa ñëw fi Seydina Siddiq yem ci njàng mi moom fa la jël dem continuer waaw ñu ci xamee ne it kuy istixlaaf comme imaam bi bu dee dee jiite jàppam toj par exemple mu xëcc kenn kook bu ñëwee jarul muy moom day continuer rek du ne ah kon nag xaaral ma commencer julli ju bees déedéet day continuer te tamit kee jàngoon na faatiha bu fekkee ne jàngoon na faatiha di jàng beneen saar a condition muy saar bu man <laughs> bu xëccee koo xam ne saay saar bi ngay wax fii mu ne manu ko day jàng beneen day jàng leneen rek waaw <laughs> beneen saar rek après daal di continuer julli ji waaw léegi euh, non am na lu mu bëgg non loolu jaru ko park <laughs> loolu nañ bàyyi peut-être bu ñëwee ci masala yi nañ ko wax mooy waaw <laughs> ah, ma wax ko wala ma ko fàtte <laughs> mooy bu dee ne imaam bi day jiite après euh, njàppam toj par exemple wala mu mu yëg ne. ndekete amuloon woon jàpp wala jàppam toj na mu xëcc kenn koo xam ne moom ndekete yoo moom dañ koo xëcc mais suuf ko moom dafa yéex a ñëw mooy moom ki mu xëcc comme que gars yi bon eh, ñiy julli si duñ bari bi muy tàmbali eh, ñaari nit a woon ci ginnaawam bi mu duggee ci commencé julli gi ay cinq personnes ñëw léegi nag bi nga xam ne ci la njàppam toj mu xëcc ki mu xëcc nag bokk ci cinq personnes yooyu nga xam ne ñoom bi ñuy ñëw fekk nañ imaam bi julli na deux rakka par exemple léegi kooku moom continuer léegi nu muy def moom matalul moom alors que ñi ci ginnaawam mooy ñaar ñi ñoom matal ñoom ba bon mënuñoo continuer naan mooy imaam bi ay aywa euh, ñoom ñu gis imaam bi toogoon na di taaya te dillu tisbaar la woon kon leer la leen ne bi mu jógaatee la xëcc kenn ki kon mooy deux rakka ci des ñoom parewuñ est-ce que day sëlmal moom après day julli deux rek sëlmal bu jullee deux mooy moom deux la julli wala day continuer julli ñeent léegi buy julli ñeent ñeneen ñaar njëkkoon a commencé nag ñoom lu ñuy def ñoom ñoom dañuy sëlmal war nañuy def loolu insha allah bu dee fàttewuñu ko dinañ gis masala boobu léegi kon mooy ci côté boobu mu ne kon mu def ko siñ ne ko toogal ne ko taxawal fi nga nekk fa jalasa ilaa janbi abi bakr mu leeral yi yasaarihi taxa kon waxoon nañ ko mooy ne loolu waranawul lool moo tax imaam alxaafis gisoon nañ ñu waxoon ne te bu doon dara sax lu ñuy wax dañ naan xanaa timis parce que xadiisu yaay umul fadl bi radiyallahu anha waaye mu ne après sax gis naa ci an-Nasaa'i rahmatullah alayhi que ne xat julli jooju sax mu doon wax ci këram la woon la leen jiite woon mam ne këram la leen jiite woon bokkul ak kon boobu mu ne lii moom leer na ndax Sayyidatu Aisha leeral na mbir mi tisbaar la woon te loolu mooy comme que Yonent bi saa saa ni mu doon def rek ci xadiis Seydina Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mooy da doon kaana yusmi'una al-aaya wal-aayatayn Yonent bi saa saa nekkoon na koo xam ne bu doon julli ay tisbaar ak i tàkkusaan yooyu des fois dañu doon dégluloo yenn aaya yi wala ñaari aaya ñu di benn wala ñaari aaya Euh, salaatu euh, sirriya la waaw mooy loolu nag moo tax loolu benn benn masala fiqiya loolu moo tax kene euh, képp koo xam ne masala bi naan déglu leen <laughs> masala bi naan kuy julli wax ci kaw waroon a comme tisbaar ma war mooy sirriya la ndànk laa war a wax ma commencé wax ci kaw après ma fàttaleku ko kooku noonu day sujjóot après mooy dafa yokk wala yooyu loolu li gën a moo tax li gën lëng insha mooy dara du ko ci def waaw parce que yonent bi alei saatu salaam kaana yusmi'uhumul aaya doon nañ ko dégg ci même julli yi la woon julli wax ndànk la mu wax aaya yi ba ci kaw mooy ci kaw la ko wax kay mooy kon <laughs> dégg na leen benn aaya ñaari aaya te sujjóotaatul après voilà mooy loolu benn nuqta fiqhiya la amaana mu am solo insha allahu taala léegi kon nag mu ne fa jalasa mu toog ilaa janbi Abi Bakr an yasaari ci càmmoñam kon lii mooy wane ne kon moom moo doon jiite ba pare fastaftaha mooy mu continuer minal aayati allati intaha ilayha Abu Bakr fa seyna Abu Bakr arrêté foofu nag la ñëw tàmbalewaat kon mooy li ma la bëggoon a wax fii mooy hadis yi nii yépp hmm? ñoom dañuy tegtale lan que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam moo jiite moo jiite euh, euh, kii it sëy naa kii it daal dina koy solo euh, waaye eh, na kii nu mu tudd Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu soloo na ko yooyu yëpp riwaaye yooyu yëpp di wane ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo jiite bi mu ñëwee waaye loolu benn affaire la waaye nag dafa am yeneeni aaya yoo xamante ne nii yeneeni kii boog yeneeni riwaaye ci nettali yeneeni version ci nettali bii yeneeni xadiis yuy wane le contraire kenn Seydina Abu Bakar moo jiite ne ma hë manu la waaw ma ne la léegi kaay ma wax la yooyu te kat yenn yi ci Seyd ci Sayyidatu Aïsha kat jële nañ ko ci moom loolu tamit ne ma léegi waaw léegi léegi léegi léegi waxal ma xool kan fan la waxe loolu ma ne la al imaamu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal daal dafa solo naka noon al imaam al tirmidi abu isa solo na waaye it al imaam al nasai bi sanadin saxiix waaw bi sanadin saxiix al buñ jëlee imaam kii eh, riwaaya al imaam at-Tirmidhi mu ne abwaabu salaati an rasuulillahi sallallahu alayhi wa abwaabu bunti as-salaati julli an rasulillahi ñu koy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama baabun buntu minhu ci moom al imaam abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne haddathana mahmud ibn ghaylan mu ne haddathana nettali nañu mahmud ibn ghaylan di mahmud ibn ghaylan al-adawi abu ahmad al-marwazi rahmatullahi alayhi qaala mu ne neena haddathana nettali nañu shabaabatu ibnu sawaar mu ne ko nettali mooy shabaabatu ibnu sawaar alfizaariyu mawlaahum alxurasaaniyu almadaayiniyu alxurasaaniyu raxmatullaahi alayhi an Shu'bata mu jële ci Shu'bata ibnu alxajjaaj ibnu alward al-Utakiyu al-Azdiyu abu Bistaam amiirul mu'miniina fil xadiisi raxmatullaahi alayhi an Nu'aym ibnu abi Hind mu jële ci Nu'aym ibn Abi Hind an Nu'man ibn Ashyam al-Ashja'i al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abi Wa'il mu jële ci Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama al-Asadi al-Kufi rahmatullahi alayhi mukhadram an Masruq mu jële ci Masruq Masruq ibn al-Ajda' Masruq ibn al-Ajda' Abdurrahman al-Hamdani al-Wadi'i moom mi al-Kufi al-Qadi moom it Masruq mukhadram rahmatullahi alayhi an Aisha mu jële ci sayyidatu Aisha siddiqatu bint siddiq ibn abi quhaafata radiyallahu ta'ala anil jami' mu abdillah rana mu ne annaha qaalat nee na léegi ñu ngi ci riwaaya yi naan sayyidna siddiq ah moom moo jiite waaw yéen gisoon avant yépp da yépp dañ nawoon say yonent ma lay saar saama jiite keroog te lii li tax mu am solo mooy après bu ñëwee ci masala fiqh yi voilà lool lu lii dafa am solo gis nga lii ñuy recenser riwaaye yi recenser ko recenser li riwaaye yi yi ci wuteek yi kii yi yokk ak yi ba nga am ko loolu nag ci ngay xamee ci ngay comprendre awey ah, ah boroom xam-xam yi kon lii wa tax ñu ñu daal di wute surtout bu dee suñu ngir mi en général léeg-léeg nga xam ne mooy surtout nga gis ne seen téere yi dañuy ñëw rek des fois lu bari duñu wax kii waxuma comme suraaxul ahadis yi ci ñoom mais bu ñuy bind pur fiq nii daanaka duñu wax dalil mooy duñu wax yonent bale saa saam nee na lii xadiis bi wa koy tegtale wala c'est rare mu wax loolu dañuy ñëw rek ne lii la jële nañ ci Maalik mu wax li jële nañ ci euh, kii mu daw wala mu wax li mooy après yow problème bu dee yow doo euh, problème mu dalil te mu dal la waaw <laughs> waaw léegi nag yow boo amee yii yëpp da xam ne ah kon lii wa tax kon ñii wax lii ñii wax lii te boo xamee yii yëpp bu ñëwee même après indil na mooy dalil yi lañ njëkke mooy hadith bi parce que comme que siira lañ nekk dañuy relater fee yi ba pare ndax wax naa la fiq bi comme ni ko ñépp xame ci dundug yonent bi alei satu salaam la jógee waaw ci moom lañu la la di tibbee ci moom la bulaga yi ci moom la la la la la qur'aani yu ne moom mufassiruna yi di tibbee ci ñoom la ahlu suluk ku ne ci moom lay tibbee waaw kon mooy boo xamee affaire yi ba pare boo ñëwee nag ci wute bi dangay xam ne ah kon diw lii moo tax mu wax lii parce que xadiis bi kat nettali kat bi ñuy gis fee yi gisoon nañ ni lii nii am na riwaay bu wax lii kon kii imaam sàngam kon ci lii la jàpp ñu ngi ne waaw kay moo tax mu am solo <laughs> voilà ginnaaw bi ñu gisee riwaay yi naan Seydina yonent ma lay saa saa ma jiite léegi nag ñu ñëw ci riwaay yi nga xam ne danaan. ki nga xam ne mooy Seydina bu Bakar nag moo jiite voilà bu kenn foog ne <laughs> ay imaamu Maalik ak yooyu ay imaamu Abu Hanifa dañu doon toog rek après bon gis bon waaye lii masala sàngama ah. waaye mais Maalik yow loo ci xalaat Maalik wax leen ah, man Abu Hanifa moom bon xaaral man moom leneen li laa jàpp imaam Shaafi'i ne waa man de xam naa beneen bi laa jàpp imaam Ahmad ne waaw de man de lii yéen yaakaar na affaire yi noonu la demee <laughs> que dañuy toog rek di kii quoi ay di xool waaw ah, kii jàpp na nii ma jàpp leneen ngir rek xilaaf après seen taalibe yi ñëw nag di ute di eh, di di cosaanal seen seen wax yeeg yooyu déedéet mukk non source bi alquran ak sunna lañ doon tibbee di wax li ñuy wax waaw. comme que saxaaba yi lañ gis benn laa yusalliyanna ahadun minkum illaa bi bani qurayza bu kenn ci yéen julli ci yéen lu dul banu qurayza hadis bu leer dégg ni wute <laughs> lan ngay xalaat kon ci ñëw ci seen ginnaaw dégg ni yee wute rek moo di fiqh bi da allah kon nag sayyidatu Aisha mu ne salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xalfa abi bakrin fi maradihi alladhi maata fihi qaa'ida waaw ah mu ne sayyidatu Aisha mu ne salla salla rasulullah mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama julli na xalfa abi bakrin fi maradihi alladhi maata fiihi qaa'ida wal hadiisu saxiix xadiisun saxiixun saxiix mu ne yonent bi alayhi salaatu di julli na ci ginnaaw seydina abu bakar ci feebaram bi nga xamante ne nii ci la génne àddina qaa'idan moom dafa toogoon moom alayhi salaatu wassalaam waaw qaa'idan dafa toogoon gis nga waaw waaw ah mu ngi noonu ah mu ngi noonu de kon lii lan lay wone lii day wane ne ah kon Sayyid ah kon yonent bi alayhi salaam Sayyidina Siddiq waroon jiite ci feebaram bi loolu du benn nga ne waaw ah waaw benn ngii de bii de moom ah waaw wute naa yi ñu gisoon de ma ne la waaw mu ngi noonu ah, waaw léegi ginnaaw boobu am na beneen riwaaye boo xamante ne nii al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal moom moo ko soloo mu ne xaddatanaa suleymaan ibn daawud mu ne nettali nañu moom boo demee ci musnadu siddiq aishatu aishatu bint siddiq radiyallahu anha ah. al imaamu ahmad dane xaddatanaa bakru bnu isa qaala sami'tu shu'ba ibn al an nu'aym ibn abi hind abi wa'il mooy mem bi mooy mem bi voilà mu ne anna aba bakrin radiyallahu anhu salla binnaasi wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi safi dañu niroo mais du mem te al imaam ibnu Xuzayma daal na koy solo wa sanadu saxiix mu ne Abu Waa'il an Masruq mooy Masruq moo ko jëlee ci moom comme sànk tamit mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa julli hein dafa julli eh, anna Abaa Bakrin boog Seydina Siddiq salla binnaasi dafa jiite nit ñi wa rasuulullahi te ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi saffi mu ngi woon ci biir sàppe bi mooy kon Seydina Siddiq jiir ah al imaam al Bayhaqi solo mu ne axbarana Abul Husayn ibn al Fadl al Qattaan qaala mu ne anba'ana Abdullah ibn Ja'far qaala anba'ana Yaqub ibn Sufyaan qaala haddathana Muslim ibn Ibrahim qaala xaddatana Shu'batu an Sulaymaan al-A'mash an Ibrahim an al-Aswadi an Aysata radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam salla xalfa Abi Bakr waaw al-imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi boo demee ci Dalaa'il an-Nubuwwa ah boo demee ci Dalaa'il an-Nubuwwa al-imaam al-Bayhaqi fii la jaar xadiis bi mu jaar ci Euh, euh, ci Shu'ba al imaamu Shu'ba an Sulaymaan gisoon nañ ko al A'mash ah ibn Mihran al Kaahili al A'mash an Ibrahim mooy ban Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i miñ la doon wax an al al Aswad al Aswad tamit euh, muxadram gis nañ ko keroog moom mooy moo ñëwoon di Sayyidatu Aisha ñuy waxtaane doon fàttali li nga xam ne mooy importance julleek ak màggaayam mag niñ ci war a saxe al Aswad waaw ni Yazid ibn Qays an-Nakha'i rahmatullah alayhi an Aysata mu jële ci sayyidatu Aysa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama kene ndawal yàlla li salla julli na xalfa abi bakrin ci ginnaaw seydna abu bakr radiyallahu taala anhu xadiis bi ku mel ne al imaam al xaafiz ibn Kasiir ci al bidaaya wa nihaaya mu ne wa haaza isnaadun jayyidun wa lam yuxrijuhu mu ne lii de sanad la boo xam ne bu baax la bu baax te rafet walam yuxrijuhu mooy waa kutubu sitta génnewuñu ko ba pare al imaam al bayhaqi daal dina koy soloowaat mu jële ko ci xumayd ibn abdirahman ah non xumayd ibn xumayd ibn tawil wala xumayd ibn tawil an anas ibn al ximyari yi at-Tawil an abi an anasin mu jële ci Seydina Anas ibn Malik voilà soloo na ko moom al imaam al Bayhaqi solowaat na ko ci yoon boobu mu jokkaloo waaye soloo na ko ci loo xam ne mursal la mu jaar ci si al imaam al Hasan al Basri rahmatullah alayhi ah mu ne mu jaar ci Hushaym Hushaymun Malik ah <laughs> Hushaym wa anba'ana mu ne Husaym mu nee na wa anba'ana Humayd Humayd min law sàng an anasin mu jële ji seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anil jami' anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama xaraja wa Abu Bakr yusalli bin nas seydina Anas radiyallahu anhu mu ne ndawal yàlla li dafa génn wa abu bakrin yusalli binnaas fekk seydina abu bakar di juyite nit ñi fa jalasa ila janbihi wa huwa fi burdatin qad xaalafa bayna tarafayha fa salla bi salaati waaw seydina anas ibn malik mu ne radiyallahu anhu xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne anna rasulallahi keni ndawal yàlla li sallallahu wa sallam xaraja dafa génn wa abu bakr fekk seydina abu bakr radiyallahu anhu yusalli bin naas mu ngi doon jiite nit ñi fa jalasa yonent mi salaam daal di ñëw toog ilaa janbihi ci wetam wa huwa ta moom fii burdatin mu ngi soloon benn burda la soloon boo xam ne qad xaalafa bayna tarafayha dafa joowat la woon ñaar ñaari cat yi fa salla mu julli bi salaatihi mooy mu julli seydina siddiq doon jiite yonent mi salaam topp ci waaw lii la eh, riwaaye bii wax te tamit imaam al-Bayhaqi ba léegi ndiwaan na ko tamit ci Dalaa'ilun Nubuwwa ah, mu jaaraat ci Humayd mu ne annahu sami'a Anasan ke dégg na Seydina Anas yaquul aaxiru salaatin sallaaha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma'al fi sawbin waaxidin multaxifan bi xalfa abi bakr waaw waaw mu ne moom seydina anas ibnu malik radiallahu anhu xumayd mu ne dégg naa seydina anas naan aaxiru salaatin sallaha rasulullah dernier hein dernier euh, julli bi nga xam ne moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam julli mu ne dernier bi dernier dernier dee dernier bi der dee der xaw ma ngeen koy wax ah ma al mooy jiite mooy mooy bi mu julli ak saxaaba yi ci jàkka ji voilà dernier bi mu julli ci jàkka ji Allah Allah loolu kañ la xewoon Seydina Anas yaa yaa Seydina Anas ibn Malik radiyallahu mu ne boobu fii thawbin ah ci benn yére boo xam ne multaxifan bihi moom la gàccoo woon moom la soloon moom la moom la moom woon moom la soloon xalfa Abi Bakr ci ginnaaw Seydina Siddiq kon lii mooy lan Seydina Siddiq moo doon jiite waaw waaw te loolu it al imaam al bayhaqi solowaan na ko ba léegi ci même yoon bi xumayd an anas radiyallahu anhu an il jamii seydina anas mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla xalfa abi bakrin fi thawbin waaxidin burdin mul muxaalifan bayna tarafayn fa lamma araada an yaquuma qaala ud'u li usaama ibn zayd fa jaa'a fa asnada dhahrahu ila nahrihi fa kaanat aaxira salaatin sallaaha seydina anas wal xadiisu qad rawaahu aydan al imaam al bayhaqi abu bakr al shaafi'i raxmatullah alayhi hmm? mu seydina anas mu ne yonent bi wassalaam sallaa julli na ginnaaw ci xalfa abi bakr ci ginnaaw seydina abu bakar fekk benn yére la sol boo xam ne ci burda boo xam ne moom la gàccoo moom la soloon boo xam ne dafa jaawale woon ñaari cat yi bi mu nga xam ne ci la fekk dafa toogoon bi mu jullee ba ba war jóg nag falamma araada an yaquuma qaala dane ud'u lii usaamata ibn zayd mu ne seydna anas woowal ma usaama ibn zayd pour mu jàppale ko fa jaa seydna usaama ñëw fa asnada dhahrahu ila nahri mooy mu wéer gannaawam ci eh, côté baat bi comme saa mu jóg fa kaanat mu ne aaxiru salaat salaatin sallaaha waaw mooy dernier julli ju mu julli moom alayhi salaatu wassalaam mooy bi mu jullee nit ñi la bëgg wax waaw bi mu julli ci biir nit ñi voilà loolu lu jara am solo la lu am solo la parce que gis naa al imaam al xaafis ibn kathir ci al bidaaya wan nihaaya euh, mun muy wax li imaam al-Bayhaqi moom moom moom ni mu dégg affaire bi daf ci daf ci daf ci am ak njuumte waaw waaw mu ne qaala al-Bayhaqi fa fi hada dilaalatun wala dalaalatun anna hadhihi as-salaa kaanat salaatu as-subhi min yawmi al-ithnayni yawma al-wafaa li annaha axiru salaatin sallaaha lima thabata annahu tuwuffiya duhan yawma al-ithnayni waaw waaw mu ne wa hada alladi qaalahu albayhaqiyu axadahu musalliman min maghazi muusa bnu uqba fa innahu kadhalika zaka waaw mu ne wa kadha rawaa abul aswadi an urwa wa dhalika da'if bal hadihi axiru salaatin sallaha ma'a alqawmi kama taqaddama taqyiiduhu fi riwaayati al-uxra walxadiisu waaxid fa yuxmalu mutlaquhu ala muqayyadihi summa laa yajuuzu an takuuna salaatu subhi min yawmi al-ithnayni yawma al-wafaati waaw li anna tilka tilka lam yusalliha ma al jamaa voilà bal fi baytihi lima bihi min ad-da'fi salawatullahi wa salaamuhu alayhi al imaam al xaafiz ibnu kathir imaaduddiin raxmatullah alayhi mu ne eh, qaala al bayhaqi al imaam al bayhaqi wax na ci dalaa'ilun nubuwwa mu ne xadiis bi ñu wax léegi nii Seyna Anas nettali ko ne Yonent bi alayhi salaatu salaam dafa julli ginnaaw Seyna Abu Bakar soloon yére boo xam ne dafa jaawale ñaari e, cat yi ba mu bëggee jóg mu woo Seyna Usaama mu ne lii nii ba pare mu teg ci fa kaanat aaxiru salaatin sallaaha mooy dernière julli yum julli mu ne imaam al-Bayhaqi nag lii la gis tax mu ne lii mooy julli bi julli fajar la woon mooy bés liñ gaañu bésub lënd bi ci fajar gi waaw ndax mooy dernier julli bu mu julli ndax li mu sax ne moom e, bi jant bi jógee ak e, ci la ci la ci e, yoor yoor ci la ci la génn àddina moom alayhi salaatu salaam mu ne lii nag al imaam al Bayhaqi wax da ko wax man ndax daa sukkandikoo te jébbalu mooy jël li nga xam ne fan na ko jële ci magaasi al imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi ndax lii nii la ko waxe mu ne naka noonu it rawaa abul aswad la ko abul aswad solowee an Urwa jële ko ci Urwatu ibn Zubayr mu ne wa dhalika da'if lii moom moom dafa faible moom balli am ba des haadihi aaxiru salaatin sallaaha ma'al qawm mu ne euh, li nga xamante ne nii li ma euh, mu ne loolu ci euh, tudd na ko mu ne loolu wérul ndax lan bal hadi axiru salaatin sallaha ma al qawm lii mooy dernière julli gum julli ak nit ñi voilà loolu la kama taqaddama taqiidu fi riwaayatil uxra comme ni lee leere comme ni nga xam ne noonu la rote leere ci riwaay bi ko jiitu biñ gi cinq waaw <laughs> mu ne loolu mooy riwaay bii luñ ci mën a wax mooy dafa nekk loo xam ne mutlaq la dañ koy yen kon ci muqayyad la leeral ke ne déedéet tekkiwul ne mooy dernier julli bu mu julli de maaye maal qawmi ak nit ñi mooy ci jàkka ji voilà kon nag loolu daa mënula nekk de boobu la woon kon yii nii riwaay yi lan lañuy ñuy wan ah ah lan la wan que euh, ah. mu way kon daal am na ñoo xam ne kon am na ñoo xam ne dañoo soloo ne kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Abu Bakar a doon jiite ma ne la ah, la de waaw ñeneen ñi ne ki doon jiite mooy Seydina eh, Rasulillah waaw léegi nag gis nga yii yépp yii yépp na ko jàpp waaw yii yépp na ko jàpp parce que lu ama am solo la waaw parce que dañ koy soxla après moo tax dañu koy soxla pour bu ñuy gis riwaayaat yi kon nag nañ jàpp loolu am na nag lu al imaam al xaafiz imaam eh, eh, ibn Isxaaq raxmatullah alayhi daal di solo Euh, mais riwaayam boobu parce que al imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi bu ci wàll wi ci muru Abaa Bakrin fal yusalli binnaas al imaam ibn Isaaq soloo na ko waaye it Ahmad walla Muhammad ibn Hanbal raxmatullaahi alal jamii moom it koy indi daal di koy solo daal dina koy solo dama xamul ndax ñu gis ko walla ñu bàyyi ba bii di ñëw parce que du fi xaj euh, du fi xaj walla xanaa ñu wax ko noonu après bu ñëwee en plus war nañu def tarjama saxaaba bi bi nettali affaire bi mais dafi dul xaj xanaa ñu wax ko rek insha allahu taala insha allahu taala nii après bii di ñëw ñu dugg ci gin cee taxaw voilà foog naa euh, loolu mooy tane loolu mooy tane insha allahu taala kon al imaam al imaam ibn Isxaaq moo ko nettali waaye na ko noon al dañuy jël imaam ibn isxaaq bii di ñëw ñu jël riwaaya al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal boroom al musnad rahmatullah al imaam kii e, ibn isxaaq dane wa qaala zuhri oo demee ci siiratu nishaam ah dane wa qaala zuhri al al imaam az-Zuhri nee na Abi Bakr ibn Abdirahman ibn haaris ibn Hisham e, kii muy Abdul di doomi Abdul Malik Abi Bakr abu bakr boobu di doomi abdirahmaan abdirahmaan boobu di doomi alxaaris alxaaris boobu di doomi hisham kan moo fàttale ko ki eh, alxaaris ibn hisham maamu kii maamu kii <laughs> tudd nañ ko fan yi rek tudd nañ ko fi fan yi mooy magu abu kii frère abu jahlin la woon alxaaris ibn hisham ah waaw ndax buur yàlla moom loolu mooy ay mbiram mooy dugal leer ci ku ko neex xañ ko ku ko soob seetaan boo ku ko soob mu xañu ko mooy affaire bi du ko am moom moo nettali al eh, eh, moom moom la al imaam az-Zuhri ci moom la jële lii mu ne kon imaam Ibn Ishaq léegi ñu gaaw balaa bala ñuy dépasser suñu waxtu bi mu ne kon qaala zuhri al imaam az-zuhri nee na nettali nañu abdulmalik ibn abi abi bakr ibn abdirahman ibn alxaaris ibn hisham almaxzumi rahmatullah alayhi an abihi mu jële ci baayam mooy mu jële ci abu bakr mooy abdulmalik jële ci baayam abu bakr ibn abdirahman min alfuqahaa as-sab'a fuqahaa yu maggi noon Medina nga xam ne imaamu malik ibn anas bu ne boo déggee imaam malik naan moom ijmaa waa ahlul madina fuqaha sab'a yooyu la ci lay wax voilà mooy ñi nga xam ne ñoom la imaam Malik doon sukkandiku ñoom moom bu ñu bokkee benn avis ci benn masala imaam Malik du ko ba ijmaa waa ahlul madina ñooñ la doon wax mu ne moom an abihi kon an abdillah ibn zamaa ibn aswad ibn al ibn asad mu jële ci abdallah ibn zamaa muy abdallah di doomi zama ibnu al aswadi voilà abdallah ibnu zama ibnul aswadi rahmatullah aley moom nii lañu war a yaanu moom lañu war a gis tarjam muy abdallah ibnu zama ibnu al aswad ibnu al muttalib ibnu asad hmm? Hmm. ah am na loo xam ne nag bu ci juum de bu ci juum de abdallah ibnu zama yaay Sawda bint Zama bokkuñu baay de bokkuñu baay am na nag ñu tomb ci piège bi waaw <laughs> comme niñ koy gisee ci jataay bii di ñëw am na ñoo xam ne ñu tàbb ci piège bi waaw mooy Abdallah ibn Zama yaay Sawda bint Zama bokkuñu de ñaari Zama yooyu bokkuñu waaw bari na nag ñu naan benn lañ waaye dinañ gis insha allah jataay bii di ñëw bu ñuy def tarjamaa bu ñuy wax turam moom ak ay maamam di nga gis fii lu leer ak bu yaay sawda ko ne eh, eh, eh, gi kay bokkuñu waaw zama zama bokkuñ <laughs> waaw <laughs> ah mu ne kon abdallah ibn zama saxaaba la woon radiallahu taala anhu ibn al aswad ibn al muttalib ibn asad annahu qaala dane lamma stu'izza bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana 'indahu bi nga xam ne ci la feebar bi tar lool ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk man maa nga fa woon fii nafarin minal muslimin mooy benn jour man Abdallah ibn Zama dama nekk néeg Sayyidatu Aïsha seeti yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak benn mbooloo ci saxaaba yi fekk temps mooy def jamono jii nii feebar bi tar lool ci moom mu ne daa bilaalun lis-salaa Seyna Bilal daldi mooy day nodd ba pare après dañuy toog toog toog après mu dem gis yonent bi alayhi salaam bu waxtu doon de bu kiiwee ba nit ñi dajaloo mu gis nit ñi dajaloo nañ Seyna Bilal day jóg yëgal yonent bi alayhi salaatu salaam mu génn ñëw jiite Seyna Bilal agsi wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam alayhi mu ne muru man yusalli binnaas digal leen kenn mu jiite nit ñi qaala abdallah nee na bon ma génn fa xarajtu fa ida umaru fi nnaas ma génn ci jàkka ji xool jàkka ji génn néeg sayyidatu Aisha xool jàkka ji xool xool xool gis sayyidna Umar laa fi gis mooy ñeneen bari nañ dafa fees nit ñee fi mais sauf que ki mu gis daal mooy ki fi gën a bon màgg mooy sayyidna radiyallahu anhu mu ne fa ida fi nnaas wa kaana abu bakrin ghaiba gis nga te seydina abu bakar newul woon ci jàkka ji mooy dafa absenté woon nekku fi hein fa qultu nee na man abdallah ibn zama ma ñëw ba ci seydina umar ma ne ko qum ya umaru fa salli bin naas ma ne ko jógal yow umar nga jiite nit ñi qaala fa qaama seydina umar jóg comme que kii néeg yonent bi aleyhi salaatu salaam génne nii kay ñëw ne ko jiiteel Seydina Omar ñëw jiite fa lamma kabbara Omaru sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa wa kaana rajulan mujhira waaw nee na naka la Seydina Omar commencé daf ko def rek fa lamma kabbara Omaru sami'a rasulullahi sallallahu alayhi salaam dégg baat bi xam ne kii moom Ibnul Xattaab la mu ne lan lan la yonent bi alayhi salaatu salaam wax mu ne wa kaana euh, Abdallah ibn Zama mu ne wa Umaru Seydina Umar dafa ne woon rajulan nit koo xam ne mujhira mooy baatam dafa kawe woon waaw baat bu waaw ñooñu comme genre baatu xam naa mook Abu Talha duñ ci fanaadaa goo gëlee li tax yonent bi alayhi salaatu salaam tànnoon ko ak Seydina Abbaas mooy seen baat dafa day porté seen baat bu ñu waxee ñépp ay dégg daanaka nee na bi mu waxee lool bi mu ne allahu akbar yonent bi aleyhi dégg ko fa qaala rasulullah fa ayna abu bakr ni muy ana abu <laughs> bi mu déggee euh, dinañ gis yeneen riwaayu imaam abu daawud bi <laughs> ak imaamu ahmad rahmatullah alayhi <laughs> ni yeneen tubaab saab bi am ni muy ni muy ni muy ni muy réagir ak ak ak force <laughs> malgré feebar bu metti bi bi mu déggee baatu Seydina Omar mu ne mi ana wan ana Abu Bakar ah fay na Abu Bakar yàbballaahu buur yàlla bañ na zaalika mooy nanguwul kenn di fi jiite ku dul Abu Bakar yàbballaahu zaalika buur yàlla bañ na wal muslimuuna jullit ñii bañ nañ keneen di leen fi jiite mooy duñ ko nangu yaba allahu dalika walmuslimuun mu répété waat ya ba bañ na allahu buur yàlla dalika lii ma dégg baatu keneen walaw kaana ibn alxataabi même mooy wax ji loolu lay ci lool lay sutuni mooy même bu dee Umar sax waaw buur nit ñi nanguwuñ lool buur yàlla ci boppam moo ko jëkk a bañ waaw wal muslimuun ak jullit ñi gisoon nañ riwaaye <laughs> eh, riwaaye yañ gisoon ba muy door a feebar Eh, naan indil leen ma bindal si ndax damay damay bañ ma bindal Abu Bakar benn bataaxal ndax damay bañ nit ñi benn këyit damay bañ nit ñi di xëccoo ci mbiram naan yaballahu wa yadfa'u al-mu'minun wa yadfa'u Allahu wa yabal mu'minun ah <laughs> mu ne kon jullit ñi bañ nañ qaala Abdallah ibn Zam'a nee na fa ba'atha ila Abi Bakr mu ne eh, fa ba'atha yonent bi alayhi salaatu salaam te saase mu yónni ilaa Abi Bakr nen na seeti leen Abu Bakar fu nekk seeti ko <laughs> mu ne fa jaa Seydina Abu Bakar ñëw ba'da ma salla Umaru tilka salaa fa salla binnaas fekk Seydina Umar pare waaye mu ñëw <laughs> Seydina Abu Bakar mooy jiite waat <laughs> fa waaw Euh, léegi après euh, riwaayu imaam Ahmad bi mooy gën a leeral ak même euh, après même imaam Nisaaf bi après lii nga xam ne moom la Seydina kii Seydina Omar di wax Abdallah ibn Zama waaw loolu dinañu ko àggale insha allah ci jot <laughs> ci ci jotaayam bii di jóg insha allah dinañu àggale dinañu àggale côté boobu <laughs> waaw waaw insha taala dinañ reprendre at xadiis bi gis riwaaya al imaamu ahmad ak riwaaya yu al kii al imaam eh, al imaam abu daawud voilà al imaam abu daawud as-sijistaani raxmatullaahi ala al jamii defaale tarjama seydna abdallah ibn zama waaw